benn nettali boo xam ne fa in ishtu faktum alayya mooy moom lay waxal bu ma dundee nag ma ko nëbbal bu ma ko waxal de wa mooy bu ma digg fenn nga nettali ko sama secret sama diggante jaw wa in waaye bu ma faatoo nag fa haddith biha in shi'ta waaw bu la soobee bu ma génnee àddina nag bu boobaa nga daal di koy nettali bu la neexee annahu qad sallama alayka ne doon ma doon nuyu imaamu Nawawi bi muy saraal yi mu ne qaala mu ne waaw anna Imraan ibn Husayn kaanat bihi bawaasiir fa kaana laa yasbiru ala alamihaa wa kaanat al-malaa'ikatu tusallimu alayhi faktawaa fanqata'a salaamuhum alayhi summa taraka al-kayya fa'aada salaamuhu alayhi allah waaw imaam an-Nawawi te doon am na ñeneen ñu ko solo ci yoo xam ne fa la gën a leere imaam euh, al-Mutarrif wax ko ci Haakim foofu ca la gën a leere ci Mustadrak mu ne lii boo gisee mu wax lii mooy ah imaamu Nawawi rahimahullah mu ne lii nii mooy Imraan ibn Husayn lenn la da doon eh, eh, eh, daa amoon bawaasir mooy jàngoru kajo jàngoroy kajoor lañ koy wax mu ne woon nag mbir mi metti woon ci loolu moom ba mënu ko woon muñ mu def payon paj moom mais ba mu ko defee nag malaaka yi fekk dañ ko doon nuyu léegi ñu bañ ko nuyu ci la doge bi mu ko bàyyee ci lañ ñëwaat waaw léegi nag li tax mu ne ko fekk maa ngi dund bu ko wax ndax bañ fitna ak tamit bon nit ñi di naan wala di ko woo deel ay mbir won oh, daka diw ah, moom bañ lool voilà waaye bi nga xamante ne nii ci génne euh, euh, euh, àddina mu ne ko bu boobaa mën nga koo wax moo imaam al-Qurtubi bi muy saraal yi mu ne lool mooy annal malaaikata kaanat tu annal malaaikata kaanat tusallimu alayhi ikraman lahu wa ihtiraman waaw dañ ko doon nuyu te kenn daa wax ne maram wax sa yonent la ah. bu dee moom moo doon jugee malaaka yi ñu koy nuyu te ñëpp xam ne taalib yonent bi alayhi salaam te après yonent bi la sallallahu alayhi wasallam parce yeneen saxaaba nga dañoo gis sax Seydina Jibril ci beneen melo wala yooyu mu nekk yonent bi alayhi salaam ño yonent saa salaam ci may gis ngay taxaw moom di moom lu yàgg mu ne dañ ko gis waaw mu ne ko du du du du xeede du yatum na xalifa Jibril la ak hadith Seydina Jibril bu leer boobu bu siiw ah, Euh, kooku mooy Jibril da leen a dikkaloon dineen jàngal seen diine loolu moom leer na am na ñoo xam dañ naan noo loolu yonent saa sala waaye Seydina Imraan bi après yonent bi la saa sala te ñu ngi doon gis malaaka yi kon képp ku ne loolu mënatu la nekk yow yaa war a indi dalil bu koy wane Allahu <laughs> loolu dafa leer quoi ah ah loolu ah ah xoolu loolu lu am am solo la kon léegi nag mu ne wa qaala hujjatul islam Abu Hamid al-Ghazali mu ne hujjatul islam Abu Hamid al-Ghazali sëriñu imam Ibn al-Arabi euh, al-Maliki Abu Bakr al-Qadi mu wax ci téere bi al-Munqidh min al-Munqidh min ad-Dalal mu ne summa inna nii mu ne te dëgg-dëgg man nii lama faraghtu min al-ulumi bi ma paree ci xam-xamu zahir yi aqbaltu bi himmati ala tariq as-sufiyya damaa jëgmal ak sama yitte ci eh, yoonu suufi yi wal wal qadr alladhi azkuru waaw li yantafi'a bihi ànd ceeg eh, lii nga xam ne moom laa la tuddal ngir ma mën a eh, li yantafi li yantafi'a bihi annani alimtu mu ne ngir man tam daal di ciy jariñ ñun tamit mu ne waaye man ci laa xam ne yaqinan anna suufiyata humu saalikuuna li tariqillah li turuqillah wa anna siyarahum wa siratuhum ahsanu siyar wa tariqatahum ahsanu at-turuq wa axlaaquhum azka al-axlaaq bal law jamaa aqla al-uqalaa waaw wa hikmata al-ulamaa wa ilma al-waaqi'iina ala asraari ash-shar'i min al-ulamaa fa yufassiru shay'an min siyarihim wa axlaaqihim ah wa yubaddilu wa yubaddilu bima huwa xayrun minhu lam yajidu bi ilayhi sabila fa inna jami'a harakati wa sakanati fi dawahirihim wa bawatinihim muqtabisa min nuuril miskati nubuwwa wa laysa wara'a nuuril nubuwwati ala wajhil ardi nuuran yustada'u bihi ba ni muy waxe fekk mu ne ñoom ñoo gën bi ma demee laa xam ne ci lu leer nañ këne ñii ñooy ñu sóobu yoonu yàlla ñii seenu doxalin seen dundin seen doxalin mooy li gën ndax bu yorenti bay saa sam nañuy copier jeex na mooy yoon muy gën dañoo gën a rafet ay jikko gin koo sellale te buñ dajale woon xelu boroom xel yépp ak xikmaay boroom xam-xam yépp ñi nga xamante ne ñoom seen xam-xam ci li feeñ kii seen la lay ñu bëgg euh, euh, firi waneel dara ci seen mbir duñu ko man manuñoo ñu ne leen léegi ut leen leneen lu gën ñoom liñ nekk duñu ko trouver parce que liñ nekk mooy li yonent bay saa saa neewal mooy boo fi tegee loolu amoo loo leen soppee moo tax xoolal gàtt bi nekk diggante lii boo koy wax dañ naa mais saa yow yan suuf yi ngay wax <laughs> parce que yow kat ñun suuf yi ñu xam fii ay caaxaan kat képp lañ fi xam ñoo dàqaray sunna ma ne la yoolu wax naa ci waxati ji que ne ñooñu taxul ñuy wax man mu dee ñoo ëpp léegi foo leen gis ñuy taxawaalu di wootewu kese di def ay cérémonie kese waaw di mbubboo seen maam ak seen baay ak seen nangam ak nangam dara ñooñu taxul ñuy waaw ñooñu moom xam nga ne taxul xam nga ne ñooñu wute nañoo ñii ñii ñoo xamante ne nii boo leen gisee lépp lu yeneen saa saa di tere ngay jëkk gis seen sikki te ñoo ko gën a am waaw waaw xuuf seen sikki am set waaw seen yére yi buubu ñu soog ngan damaa yére yoo xam ne fi ñu toog téeméeri nit wala ñetti nit war nañ fee mën a toog comme l'imam <laughs> kay noonu wax <laughs> ah, ah, ah, nañu ko <laughs> waaw nga xam ne sawaay yow marche bi rek mën na cee ñawal ay doomam yu bari yoo xamante ne nii yéey yére yoo xam ne moom lañuy ñuy sol loolu moom taxul ñuy wax quoi <laughs> waaw léegi léegi bi mu waxee lool ba ni muy waxe mu ne ah mu ne mu ñëw ne euh, ba ni muy waxe moom Imaam al-Ghazali mu ne hatta innahum ñoom yaani arbab al-qulub boroom xol yoo ci ñoom nga xam ne daa sell ah gis nga ñoom ñooñee fii yaqabatihim ci seenub jéebéer yeewu yu saahiduunal malaayika da alhamdulilah dañuy dañuy gis di témoigner di gis di contempler malaaka yi wa arwaahal anbiyaa ak ruuxu anbiyaa yi yonent yi alayhi salaatu wassalaam wa yasma'uuna minhum aswaata ñuy dégg ci ñoom ay kaddu wa yaxtabisuuna minhum fawaa'id di jële ci ñoom di tibbe ci ñoom di wàll ci ñoom ay njariñ summa yataraqqa al haal mina mushaahadati suwar wal amsal ila darajatin ila darajatin yadiqu anha nitaqu nutq waaw mu ne mais dinañ ci dem ci ay daraja yoo xamante ne ci bi ñuy gise noonu loo xamante ne nii ci daraja yoo xam ne day day day xat ci làmmeñ yi ñu koy tudd waaw waaw allahu akbar kon euh, loolu daal lu lu lu lu leer la waaw léegi nag euh, euh, mu ne mu ne wa qaala Cheikh Izzuddin ibn Abdissalaam allah <laughs> ah loolu <laughs> ah mu ne al imaam al Cheikh Izzuddin ibn ibn Abdissalaam nee na mu ne moom nee na gis nga fii nag mooy gis nga li ñu wax ci côté Imraan ibn Husayn noonu côté boobu borom euh, Cheikh Seydi El Hadji Omar Al Fouti radiyallahu anhu côté boobu da koo ñëw nag lii nga xam ne moom lay wax ni waaw wa qaala Cheikh Izzuddin ne nee na Ibn Al Hadj mu ne wax na Ibn akbar moom. dane dane dane mu ne ibnul xaaj nee na hein <laughs> eh, rahimahullahu taala fil madxal ci téere mbopp ru'yatu nabi sallallahu alayhi wa sallam fil yaqadati baabun dayiq wa qalla man yaqa'u lahu dhaalika illaa man kaana ala sifatin aziizin aziizin wujuudihaa fii haadha az-zamaan bal adamat ghaliban ma ana la nunkiru wa anna la nunkiru man yaqa'u lahu hadha min al akabir alladhina hafidhahum allah fi zawahirihim wa bawatinihim waaw mu ne qaala wa qad ankara ba'd al ulama al-zahir al-zahir ulama al-zahir ru'yat an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi al-yaqadha wa 'adala dhalika bi anna qaala al-'ayn al-faniya la tara al-baqiya wan-nabi sallallahu alayhi wasallam fi dar al-baqa war-ra'i fi dar al-fana <laughs> hein hein léegi oh, oh, oh. <laughs> <laughs> allahu akbar allahu akbar léegi mu ne al imam al hajj rahimahullah mu ne gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa nekk bunt boo xam ne bu xat la waaw buntu la bu xat mooy gis ko nii te nelawoo waqal la te néew na man yaqa'u lahu daalik koo xam ne rot na loolu xew na ci moom loolu am na ko illaa lu dul man kaana lu dul koo xam daa nekk ala sifat sifatin azizin wujudiha ci melo boo xam ne aka aka aka jafee am aka jafee trouvé mooy takkoo ci biir ak ci biti ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw mel ni teg rek sa tànk fi ko nante bay saa saam tegoon mu ne loolu ak ak jafee gis ndax melo boobu la fii hada zaman ci suñu jamono ji waaw non loolu moom dafa jafe waqalata yi néew na fii hada zaman bal mu ne adamat ghaliban léeg-léeg sax du am mu ne maa an naa mu ne ëpp sax amul mais am na nag mais mooy dafa néew mu ne ànd ak ne ñun weddi wuñ mukk ñi nga xamante ne nii ci ñu kawe ñi akaabir yi alladina ñi nga xamante ne nii hafizahumullah ñu mag ñoo ñu yand borom bi dalee na ñoŋal dalee na wattu aar leen fii zawahirihim ci seeni biti wa wawaatinoo ak seen biir qaala mu ne waqad ankara ba'd al ba'd al ulama az-zahir mu ne boroom xam-xamu zahir yi loolu buñ ko waxee mooy li ñu doon wax ñi nga xam ne ñoom ci fiqh bi kese lañ nekk xamuñ ne xam-xam dafa am ñaari ñaari wàll pièce bi comme pièce xaalis bu ma ko yoree mu am face benn côté bi ak beneen côté wala boog ñu waxe ko neneen mooy euh, euh, euh, li nga xamante ne mooy bu ma yoree dàttu garab wala li nga xamante ne am mango la am na loo xamante ne lu may lekk lu nekk ci kaw la mais am na lu nekk ci biir di noyau bi loolu dafa nëbbu loolu nag jàpp ko ci lépp borom bi noonu la bëgg mbir yi te noonu la ko dogale noonu la ko defee dafa am zahir am baatin dafa am face boo xamante ne c'est visible am loo xam ne dafa nëbb wa yatba'u adh-dhahira ma qad batana te dina toq li Bamba waxoon radiyallahu anhu li nga xamante ne mooy li feeñ li nëbb moo koy conditionné léegi nag mu ne am na ci ñoo xamante ne ñoom dañu fiq bi ci kaw nii kese hadith yi ci kaw nii kese tëkkale koog li nga xam ne mooy beneen côté bi te lépp ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la jóge rek waaw loolu problème la waaye tamit ñëw na yow man daal affaire u baatin kese biti bi noonu noonu yooyu tamit affaire loolu affaire u waaw waman tafaqaha <laughs> bila tasawufin kooku problème lay am waaye waman <laughs> kooku problème bu rëy lay am waaye waman waman waman tasawufa te amul fiqh kooku zindiq lay doon <laughs> comme niñ doon toxale ci imaamu Maalik te borom Masaalik doon ko ndi ci début bi ci njaal benn téere bi képp koo xamante ne nii day jéema ne da ngay nekk ci yoonu suufi yi wala ba ku nekk da nga naan da ngay jàng ci wàllu fiqh bi nii ba pare ki côté côté côté baatin bi mooy côté lay sellal ak côté boobu nga xam ne lépp nga xam ne lii la nekk ci biir loolu sa yoon newu ci ah kooku mu ngi ci danger waaw kooku bidaa tamit da ko yomb waaw waaye képp koo xamante ne nii moom moom nee na suuf yi kese moom affaire biir bi walla ñun waa ñun waa biir bi yéen waa surface kooku moom ab zindi am naafiq moom moo koy dal non kooku moom xaar leen ko rek non moom jarul ngeen di ngeen di sorian ah. non day nekk euh, euh, euh, am naafiq bu mag boo xamante ne nii bu dara raxut la waaw te loolu nag ñun dañ ci dañ ci euh, borom bi daa def ñu dund ko waaw lu dul koo xam ne dangay ngay dox doxlu waaw kon naa kuy dox doxlu te nag kuy dox lu moom yaa yor sax dox doxlu waaye sinon ma ne fii moom ku xool gis waaw mooy yiñ fi doon wax léegi lépp di leen dénoncer lu lan moo leen dal lu dul lii lan moo leen dal lu dul lii kat lan moo leen dal lu dul lii wallahi lii kese leen dal waaw jàpp ne daal xam-xam daal benn affaire kese la tax xamuñ ne al ilm ah inda al ulama yanqasim waaw li zahirin wa batinin sirran kuti waaw al ilmu inda al ulama yanqasim li zahirin wa batinin sirran kutim zahiruhu al muslihu lil a'mali wal batinu al muslihu lil ahwali fa awwalun bi bi fa awwalun bismi tafaqquhin du'i wa thani anhum bi tasawwufin wa'i thumma taqdimul fatal fiqha ala tasawwufin wujubuhu qad jala faman ila ixlaalil awwalin tama halaka fi dunya bi hukmil ulama wa man yakun bi saani dal ixlaali yahlik gadan bi hukmi dil jalaali fa waajibun ala al ibaadi turra jam'uhuma likay yanaalul ajra wa man tafaqqaha bila tasawwufin fa dhu tafassuqin sarihin fa'rifi wa man yakun bi aksi da fa innahu ila tazanduqin amalu sha'nahu wa man li fiqhin wa tasawwufin jamaa wa man li fiqhin wa tasawwufin jamaa fa huwa alladhi haqqa lahu an yuttaba akhraja dhal hukm al imaamu Maalik rahimahu radiya anhu al Maalik voilà noonu la ko borom Masaalik waxoon ci introduction bi début téere bi al ilmu xam-xam inda al ulama mu ngi séddale ko li zahirin ci xam-xam bu feeñ wa baatin ak loo xam ne lu nëbbu ndax ñoo ànd ah nekkul de zahir daa nekk lee baatin bi nekk ne benn lañu mooy jëf ju nekk yàpp ji ngay jàpp dafa am face visible ak face cachée waaw moo tax yonent bi saa saam bi ñu xamal loolu ci xadiis yi naan nit ki bu jàppee day génn ci raxas euh, loxoom wala raxas xar kanamam day génn ànd ak raxas boobu ànd ak ndox mi wala toq bu mujj ba li nga xam ne mooy yi mu gisoon ci bëtam yi bàkkaar yi defoon ci bët yi loolu du baatin bi kon mooy njàpp deke kon du damay setal samay cër nii kese ah non waaye day setalaale sa biir kon nag loolu la bu kenn jàpp ne loolu ñuy ñoo ko créé waaye c'est quoi ça ñaan ay zahir ak batin waaye yooyu ne attention ah euh, yow doo xaw li ngay wax doo amuk teggin tax xam li ngay wax waaye <laughs> mu ne loolu sirran batin boobu sirran mbuut la coutume bu ñu nëbb Abdullah du da ngay tëb rek dal ci waaw zahiruhu li feeñ ci xam-xam mooy al muslihu lil a'mal loolu mooy yëwénal jëf yi wal batinu la ca biir al muslihu lil ahwal mooy yëwénal say xaal waaw fa awwalun bu njëkk bi bismi tafaqquhin du'a loolu lañ tuddee bis mooy fiqh ma ne ni ngay jaamoo yàlla foog nga jàng fiqh moo tax ku ko ku ko fi ku ko fi doya bàyyi ko xool ko ak jaamu yàlla mu du jag nu muy jage xamul ni muy jaamoo yàlla mooy doomu sëlmal yàq julli ji yàq julli ñépp parce que xamul dara ba pare nee mooy sëriñ bi <laughs> xam nga moos la mbokk ma waxoon lu garaaw waaw ma waxoon turam léegi ñu bari xam ko te li muy nettali dëgg la waaw mu ne waa ji man man nii daa am ku ma ko nettali woon ci moom jële ko ci moom mooy am naa ci càllale boo xam ne dafa am mooy bu bu gën a gudd quoi waaye man moom ci boppam nettali na moom waajooju ci boppam nettali na ma koo xam ne benn xaritam moo ko nettali boo xam ne moom dafa fekk mbir fii ñu faas waaw benn sëriñ la bu jógee Sénégal ñëw fi waaw mu dajeeg bésu iid iid bi doon am iid bi xaw ma foog naa korite la woon mu tombeeg yu mel noonu Allahu akbar waaw <laughs> ah. ah gars yi ne ah comme que sëriñ bi ñëw na agsi na de moom xam naa moom julli iid ji moom dañ koy bàyyi rek mu daal li ñuy jiite bi ñu taxawee ñu war a taxaw julli sëriñ bi di laaj kan kenn ci mbooloo mi na iqaam ko <laughs> gaa yi na ko ah sëriñ bi eh, mel na ni julli ji amul iqaam de <laughs> dañ ko waroon a ne xëcc ndànk wala bàyyi ko xam ne wut keneen ne ko taxawal ne ca kanam bu jiile kenn xamul li muy demee xoolal loolu <laughs> lu tax parce que lii lañu neenal jànguñu defuñu dara di dund seen turu maam ak seen bay ak seenu sant di tedd ci eh, li leen taalibe yi jox waaye dara lañ dundal wal iyaazu billah kon fa awwalun bismi tafaqquhun du'a bu njëkk bi moom lañuy ñuy woowee moom lañ naan fiq waaw boobu moom foog nga xam ko ngir say jëf yi la yàlla ne jaamu yàlla yi jàpp woor ci yoon nàngam ak ta yooyu il faut nga jàngi fiq niñ koy defee ah wasaani kanta ñaareel bi anhum ca boroom xam-xam bi tasawufin waa yi ñoom ñu ngi ko takkee xamee ko tasawuf moom la ñuy wax léegi nag gis nga moo tasawuf da yi dañ koo polier polier polier ndax foo yu bari yi ñu la doon wax sànk ba daanaka boo ko waxee rek gars yi seen seen karaw yi day taxaw waa yii mooy xanaa kooku waroo nekk ku baax buñ nee tasawuf rek ñooy yii ñooñu ñooy kàccoor yu mag yi wa wala yaazu billah du lu foo dëgg-dëgg parce que ñi nga xam ne ma noonu ñoo représenté affaire bi quand naan walla euh, jullit ñoo xam ne nekk ay jullit ba pare tojaange bu nekk yéen a ngi def naan bon il faut faire nag laa différence entre l'islam et les musulmans c'est quoi ça loolu waxi caaxaan la waxi caaxaan la bi ngeen fa war a taxawal nekk ambassadeuru l'islam ku leen gis di ko gis à travers yéen ngeen ko yor jikko yu ñaaw ba pare naan non mais nag ngeen xam ne l'islam leneen la yi yaa ñaaw mauvais yow aarun wa neerun wa shanir alay waaw kon loolu garaaw la <laughs> loolu garaaw a garaaw a ngoo boo ah. voilà kon loolu no <laughs> boo nag tasawuf lañ koy woowe ilmu suluk moom la waaw mu ne summa taqdimul fatal fiqhu ala tasawufin léegi nag nit ki war a jiital xami fiq ba pare parce que loolu la ko yàlla yi digal ah loolu la ko yàlla laaj bu deewee sama jaamu yàlla yi ma la waxoon deel julli deel woor deel nangam zakat ak yooyu ndax defoon nga ko jàppal loolu yooyu defoon nga ko loolu la la yàlla yi jëkka laaj moo tax loolu moom moom la nit ki cam si war a jëkke jiital ko ci dasawu fee loolu moom ak waram wujubuhu xadim jala ak waram dafa leer waaye waxuñ la woon ne dangay ngay naan man lee laa jàng ba noppi ci ba nekk ci bu sori loolu mooy boo koy def ngay defaale en même temps di jëlaale kii bi moo tax loolu euh, ut sëriñ am baax tamit am ku lay jàngal dëgg-dëgg koo xamante ne day nekk ci ñaari géej yi waaw moom day téye ci ñaari géej yooyu géeju xam-xamu zahiri ak baati yi bu ko defee moom jamono jim lay jàngale lee la lay sóobaale ci fii te doo la <laughs> parce que ànd nga ak metre nageur bu ay boo xamante ne nii moom euh, bu mahir la euh, bu xam affaire yi la waaw kon loolu la mais sinon jiital bële moom mooy li war parce loolu la ngay laaj ah. waaw yow sa jàmm yàlla yi da wax yow <laughs> waaw mu ne nag fa man ilaa ixlaalil awwalil tama képp koo xam ne daa xel bu njëkk bi mooy fekk sa yoon new ci nooy sa jaamu yàlla yi lu koy jagal sa yoon new xëla ko koog day alku fi dunya ci àddina moom mooy alku parce que mais loolu la yàlla digal loolu lay laaj non waaw waaye wa man yakun bi saani daal ixlaali kooku ne moom ak xaalam lam nekk mooy ñaareel bi muy tasawuf mooy la biiru ci jaamu yàlla yi te mooy sellal gaa ngir yàlla ak xam ne du ko def ngir dara ngir yàlla ak tamit la nekk ca gannaaw sama yoon naw ci di ko sellal yëliku kooku moom day day alko nga daan ëllëg waaw day alak bi hukmi zil jalaal yi loolu mooy atte ci maanuteem boroom màggaay bi kon nag fa waajibun war na alal ibaadi tura ci jaabi mbooyam seen laa wax jamuhuma dajale ñaari yii wax ñaari xam-xay yii zahir beeg baatin bu ci jël benn sàggane beneen li kay yanaalul ajra ngir ñoom ñëpp daal di jote tuufe li nga xam ne mooy pay yu kawe ya waaw wa man tafaqaha képp la koo xam ne yow ci fiq bi nga nekk bilaa tasawufin ne la ma koy sellalal sama yoon new ci waaw fazu tafasuxin kooku moom day nekk ab kàccoor boroomu kàccoor te la sarixan bu leer nañ faari fi xam ko waaw waaw mooy fii lay nekk di jàngale waaye mœurs légères la yor waaw mœurs légères ku mu wéeteeg jigéen ñi ña ña <laughs> baam ba doon wax Sayyid Cheikh Ahmadul yi ci kanam ci téere bi ca biir boroom xam-xam yooyu la nga xam ne qad baana jahran annama shuyukhu hadha zamani julluhum fuxuuxu waaw ñoom ñëpp ñi ci ëpp ay këpptël lañ façon yooyu lay nekk ak boroomu kàccoor ba pare di def ay kàccoor te léeg-léeg ci wàllu alal wàju wàllu jigéen ñi wàllu nangam ak nangam wàllu amin wi ba pare comme que daa xam fiqh léeg-léeg day ut ay échappatoire di teg ay xiyal ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay kii ay pexe ngir yum ci mën a génne quoi bu waree joxe zakat ak yooyu nan lay defe ba bu ko joxe wala boobu muy muy muy joxe lu néew waaw booy ak kàccoor dëgg lay doon kenn du ne amul xamul dara xam na de waaye kàccoor la waaw fa du tafassuqin sarih al fa'ri wa man yakun képp koo xam dafa nekk bi aksi daa wuteeg lii mooy ne moom moom waa ñun ñun ñooy waa waa waa baatin bi quoi yéene waa surface bi quoi comme ñu koy dégg ci caaxaankat yu mag yi même bu dee ne mbooloo yu baree nga ànd ak ñoom fii ah <laughs> mu ne kantaaj ko nga xam ne moom ci contraire bi daa fa innahu kookee ilaa tasanduqin ci zindiq naafiq jombaxtal yooyu amaalu ca la ñu wéyal ca la ñu wéral jëmale sha'nahu ay mbiram waaye wa man li fiqhin wa tasawufin jama képp woo xam ne dajana ne ñaari jiij yi waaw baxru zahiri wal batin képp ku dajale ñaar yooyu moom géeju euh, tasawuf ak li nga xam ne mooy fiqh fa huwa alladhi haqqa lahu an yuttama kooku moo yey ñu daal di koy topp waaw booy topp toppal kii waaye bul topp saa ma yi nga xamante ne nii ñoo fi nekk di nekk ñoo xam ne dañuy alakaate léegi li taxoon ñu taxaw fii mooy li <laughs> al ibn al hajj rahimahullah wax ne waqad ankarata weddina ba'dul ulama ñu ngi ci tanwirul halaq ba léegi imam Suyuti rahimahullah borom rimaax fii côté bi yeddina ko waaw côté bii nii radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne kanta eh, waqad ankarata weddina ba'dul ulama ulama az-zahir leen ci borom xam-xamu eh, kon eh, xam-xam yu feeñ yi kon léegi xam nañ ko fiqh yéeg façon yooyu yooyu nga xam ne ci la ñuy yem neenal bële ixlaal beneen bi fell la ca biir waaw mu ne am na ñu bari ci ñoom waxtu weddi na yenn ci ñoom ru'yatan nabi que ne gisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam fil yaqaza ci loo xam ne lu yeewu la waadala dalika bi am na xaala ba pare lim yóbee loolu mu ne waa yow al aynul faaniya bët bi nga xam ne day jeex laa taral baaqiya mooy bët yi ñu yor ñun da leen ñu faatu dañuy faatu nan lay gisee bët bi nga xam ne moom day day sax mooy bu yonent bay sax sax mooy ki nga xam ne dem na bar sax mu ne wan nabi sallallahu alayhi wasallam fii mu nga ca kër ga nga xam ne day muy yawmal qiyaam muy muy muy après dund gi barsax jëm yawmal qiyaam war naa yi fii daaril fana alors que ku koy gis mooy ñii moom la la kële doon wax imaam ibn abi jamra ne kooku moom waxul lu dul li ko xelam jox waaw <laughs> waaw naan te yonent saa salaam mu ngi ci kër gi nga xam ne day jeex waaw mu ne kaana kaanate nekkoon na sayyidi suñu sang abu muhammad ibn abi jamra ibn abi jamra yaxillu doon na doon na doon na solutionné ut waay trou waay yow daal di yëkkati hadal iskala mooy lii nii nga xam ne galgal la bu waaji wax waaw naan walla loolu nan la mën a nekkee xoolal rek waaw ah waaw loolu nan la mën a nekkee bët boo xamante ne nit koo xam ne mu ngi ci dund gi nan lay gise koo xam ne mu nga ci dundu gay sax loolu seet leen waay mu ne doon na yëkkati bii nii lënt lënt bii di ko delloo wayaruddu bi anna al mu'mina waaw ma ne way ngëm yàlla ji bu faatoo day gis yàlla non waaw te borom bi daa génn àddina waaw du faatu wal waahidu minhum te kenn ci ñoom yamutu fii kulli yawmin waaw ku nekk ci ñoom daanaka ci ñoom day day faatu sab'ina marra li nga xamante ne juróom juróom-ñaar juróom-ñaar fukki yoon waaw kon nan ngay mën a waxe loolu loolu moom du waxi dara waaw <laughs> waaw ah. mu ne wa qaala Sharafuddin al-Qaadi imaam euh, euh, as-Suyuuti mu ne wa qaala wax na al-Qaadi juge ba Sharafuddin Hibatullah ibn Abdirrahim al-Baarizi fi kitaabi tawsiiq al-uraa al-iimaan mu ne juge ba Sharafuddin borom nitu yàlla ka Hibatullah ibn Abdirrahim al-Baarizi ci téereem ba tawsiiq tawsiiq al-uraa al-iimaan ci téereem boobee waaw tawsiq waral iman mu ne foofu andi na ko mu ne qaala al Bayhaqi mu ne imaamul Bayhaqi nee na fii kitaabil i'tiqaad ci téere boobu al i'tiqaad wa sa ya'ti bayaanuhu fii matnil kitaab al anbiyaa ba'damaa qubidu ruddat ilayhim arwaahuhum fa hum ahyaa'un 'inda rabbihim kashuhadaa waaw léegi ndax fii beneen affaire lay wax mooy da tamit day tontuwaale waxu imaamul Haafiz kii nu mu tudd imaam euh, al-Qurtubi li nga xam noonu wax lay daan loolu moom xoolal waxu ci jàpp ne xaqiiq affaire bi mooy da ngay gis yonent bay saa saam nii comme ni nga xamante ni noonu la ko saxaaba yi gisawoon loolu foofu daa bëgg a wax ah, ah dañuy dem di ziyaare ji xabru yonent saa salaam te kenn du ko nekk ah xabroom ba daal di wéet ci euh, jasaduhul sharif euh, euh, yaramam mu tedd bi ma ne loolu loolaa dool ma dama ne waay lii muy bañ lii lii ci boppam moo am loolu am na te loolu kenn waxu la ne day toxu kan moo ne day mooy kii bi yaram bi ci boppam borom bi da leen may ñu man di ñu am ay ci ay suwar yu bari waaw yu bari yoo xam ne dina ko leeral fii après bu ñu jeexal dina ñëw borom al ibris euh, euh, li nga xam ne xam nga euh, imaam al Sayyid al Haaji Omar moom la njëkk woon mais dañu préféré jël li imaamu Suyuuti wax ba pare jël ko def ko chronologie comme que moo jiitu ci côté après ñu door a ñëw ci saaxibul ibris ak seen ñoom Cheikh Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhuma li wax léegi. imaam al-Bayhaqi mu ne mu ne gis nga yonent yi alayhimu salaam ba'damaa qubidu ruddat ilayhim arwaahum dañ leen a delloo seen ruux fahum ahyaa ñoom dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ka shuhadaa comme c'est comme ñi nga xam ne dañ leen a martyr lañ dañ leen a faat ci yoonu yàlla waqad ra'aata loolu li koy leeral leer na waqad ra'aata gis na nabiyyinaa suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam laylatal mi'raaj jamaa'atan minhum gis na mbooloo ci yonent yi alayhimu salaam wa axbara ba bare mu xabaare Ah, wa xabaruhu sidqun anna salaatana ma'ruda alayhi te moom xabaar nañu moom yonent way saasaam ne julli ji ñuy julli ci moom borom bi da koy gaaral waaw wa anna salaamana yubal yablughu suñu bu ñooy nuyu buñ demee xabroom di ko nuyu mais dañ ko koy jottali wa anna allah taala te borom bi tabaaraka wa taala ni ko harrama ala al ardi an ta'kula luhum al anbiya xaraamal na ci suuf muy lekk suuxu <laughs> yaramu yaramu alhamdulilah yaramu li nga xam ne mooy yonent yi mooy doo dem ñu lay waa suuf kat moo jël ñoom léegi jël déedéet loolu amul ci ñoom waaw allahu akbar loolu amul loolu euh, laysa bi am kon mu ngi noonu <laughs> waaw loolu lu am am solo la imaamu Suyuti mu tekki waaw mu ne qaala al-Baarizi mu ne al imaam al-Baarizi nee na waqad sami'ta dégg nañ dégg nañ jamaatun jamaatan mbooloo min al-awliyaa fi zamaninaa ci suñu mbo suñu jamono ji wa qablahu ak lu ko jiitu annahum que ñoom raw raaw gis nañ annabi sallallahu alayhi wasallam fil yaqazati hayyan ba'da wafaati muy dund ginnaaw bi nga xam ne lañ génnaat bi qaala waqad zakara tudd na daalika Cheikh al imaam Cheikhul Islam. Abul Bayaan ibn Muhammad Mahfuz ad-Dimashqi fii euh, nazima fii nazimati te tudd na ko fii nazimati yi tudd na ko fii nazmihi tudd na lii ci li nga xamante ne mooy euh, ci euh, wayam yooyu nga xam ne moom la doon def waaw kon loolu lu ama am solo la léegi nag ba al imaam al amune wa qaala ash-shaykh Sirajuddin ibn al-Mulaqqin fi tabaqaat al-awliyaa ba léegi al imaam kan mooy wax al as-Suyuti mu ne wa qaala wax na waaw Serigne ba Sirajuddin ibn al-Mulaqqin mu ne qaala Cheikh Abdul Qadir al-Jilani waaw mu ne a Cheikh xutbu ah. am na leneen nag lu mu indi woon mais dama préféré tëb ko te boroom ar-Rimah tamit indi na ko waaw loolu ba fekk mu naan euh, Cheikh Afif Afifu Diin al-Yaafi'i fi rawd ar-rayaahiin mu ne qaala Cheikh al-Kabiir qudwatu shuyuux al-aarifiin wa barakati ahli zamaanihi Abu Abdillah al-Qurashi lammaa jaa'ahu al-ghalaa al-kabiir ilaa diyaari Misr tawajjahtu waaw li an ad'uwa fa qiila lii laa tad'u famaa yasma'u li ahadin minkum fii haadha al-amri du'aa nee na bi nga xam ne ci la Sharafuddin mu ne kii Cheikhu Cheikh euh, Safiyuddin euh, dafa wax ne ah Cheikh ah Afifuddin al-Yafi'i dafa wax ci Rawdu Rayahin mu ne sëriñ bu mag ba nekk royukaay aarifuuna yi nekk barkey jamono waa jamonoom muy Abu Abdillah al-Qurashi bi nga xam ne ci la al-Ghala al-Kabir dikkal Misr benn njiit la woon. nee damaa jublu ngir ñaanal waa misra dañoo amoon problème ah la noonu la maa jaala xalaaul kabir mooy daa amoon problème bu rëy bu daloon waa waa misra nee na nag bon ma ma bëggoon leen ñaanal nag léegi ma am ku ma ne ma dégg kàddu bu ma ne bu leen ñaanal waaw bu ñu dégg kenn ci mbir mii dara mu ne fa saafartu ila Sham waaw nee na ma daal di tukki dem Sham muy bilaadu Sham ay Palestine yooyu falamma wasaltu ila qabri dariix al-Xaliil alayhi salaatu wa salaam talaqaani al-Xaliil mu ne bi may ñëw foofu Sham ah xam nga ñii dañ naan euh, Khan Younis foofu lañ wax wala Khan Younis wala non euh, fi fi xabroom bi nekk euh, Palestine noonu non fàtte naa du Khan Younis non non xamaa at na ñëw mais may ñëw. ba fi nga xam ne xabru Seydina Ibrahim alayhi salaatu wa salaam mu mu da talaqaani alxaliilu fa qultu Seydina Ibrahim alayhi salaam ci boppam moo ma teer ma ne ko yaa rasuulallah ah yow dawal yàlla salaatu salaam aj ij'al diyaafati indaka addu'a li ahli Misr te ngaa def sama nganale gi nga xam ne moom laay ñëw ci sa dëkk bii di Sham nga may ma ma ñaan nga defal ma ko ñaan ngir waa Misra nga ñaanal ma leen rek ndax problème yu rëy la nga xam ne moom lañ nekk fa daa lahum fa faraja allah anhum sayyidna al xalil ibrahima alayhi salaam ci ñaan bu ko sëriñ bi ci ñaan mu daal di leen ñaanal ba mu demee fekk loolu deñ ci ñoom problème bu rëy boobu léegi al imam al mi nettali affaire mu ne wa qawluhu laqa eh, eh, eh, kene wax ji mu wax nag ne talaqaanil xalil kene sayyidna ibrahim moo ko moo jóg moom ci boppam moo ko accueillir moo moo moo ko gatanu voilà <laughs> moo ko gatanu bi muy ñëw mu ne lool qawlu haqqin la yunkiruhu illa jahilun li ma'rifati ma yaridu alayhim min al ahwal alladhi yushahiduna fiha malakut as-sama'i wal ard mu ne gis nga lii nag parce que xam na ne gars yi am na yoon dañuy nekk fee seen ne ah waay ah loolu amul waay gars yi bàyyi la li ngeen di wax mi nee na ñeme yàlla quoi mu ne waxu dëgg la koo xam ne kenn du ko weddi lu dul koo xam ne dafa réere waaw xam gu mu xam ñoom seeni seeni xaal waaw ñi nga xam ne mooy la nga xam ne ñoom moom la ñuy contempler di ko dund ci malakut ci yi asamaan yeeg suuf waaw wa yanzuruna al anbiya te ñuy gis yonent yàlla yi saa saa ahyaa ju dund am amwaat doo xam ne faatuñ kama nazara comme ni nga xam ne noonu la gisoon sallallahu alayhi wasallam sayna Musa alayhi salatu wassalam ak jamaatu min al am awliya ci asamaan yeeg yooyu dégg ci ñoom jële ci ñoom dégg leen ñuy wax bokk kon loolu lu ama am solo la léegi nag ci la doon waxe li ñu doon wax wa qaala shaykhu Sirajuddin ibn al-Mulaqqin fi tabaqat al-awliya mu ne a shaykh Sirajuddin ibn al-Mulaqqin ah <laughs> ah boroom tabaqat al-awliya mu ne qaala shaykhu Abdul Qadir al-Kaylani <laughs> waaw waaw mu ne a shaykh Abdul Qadir al-Kaylani mooy tam mooy al-Jaylani <laughs> alkay waa Irak en fait alkaylaani yi la ñuy wax euh, am nga loolu euh, entre daa am benn euh, iraken bu ma xamoon fii bi ñuy nekk ci fac bi quoi <laughs> benn chiite la nag ñu doon waxtaan <laughs> dañuy eh, wax eh, xaw ma lu ñu doon wax maanaam Cheikh Abdul Qadir al-Jilani mu ne mu ne ma Muhammad mu ne ma Muhammad ñun eh, du ñu wax lool ñun naqulu Cheikh al Abdul Qadir al-Kaylani man ma mu ne ma al-Kaylani la ñuy wax ma ne ko ah waaw ma ne ko waaw moom <laughs> benn bi la moom <laughs> ñoom al-Kaylani la ñuy wax moom la rek mooy al-Jilani waaw moom la ñi naan Jili Baghdad <laughs> radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom nee na ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam moom mooy sëriñu qaadiri yi hanbali bu mag boobee radiyallahu anhu mu ne dama gis yonent bi alayhi salaam qabla dhuhri mu ne ma yaa bunayya ah yow sama ndoom parce moom shérif la voilà ce yonent bi sallallahu mu ne ko li ma laata takallam lan moo tax doo jàngale nekk ci nit ñi di di waxaare xam-xam. qultu fekk Baghdad la dëkkoon mu ne qultu mën a ko yaa abata ah yow suñu bàyyi booy yonent bay sa ana rajulun ajami man sama kàddu taxu koo demee noonu daanaka daa yi dañuy jàpp man ab étranger laa fi kayfa takallamu nan laay waxe ala fusaha'i Baghdad boroom yii waa Baghdad nga xam ne ni mu baree ñu ñoo xam ne ni ñu fasaawe boroom ñu éloquent yi man li nga xam ne sama làmmiñ daa defee <laughs> ma dese naa leer yenn leer yi sinon moom surtout yonent bay saa saam du benn étranger mooy ci waa Bagdad <laughs> ah ah fa qaala nee na mu ne ma iftah faaka nee na mu ne ma ubbil sa gémmiñ ma ubbi fa fataxtuhu ma génn fa fa na fa fii yonent bay saa saam daal di ciy tifli sabaan ñett juróom-ñaari yoon wa qaala mu ne ma takallam ala naas léegi man gaa dem wax ak nit waaw wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wax nga woote jëme ci sa yoonu borom jaare ko ci xikma sagesse wal maw'idati ak waaraate alxasana bu baax nee na fa sallaytu duhra a Cheikh Abdul Qadir al-Jilani nee na ma daal di radiyallahu anhu ma julli tisbaar wa jalastu ma toog fa hadarani xalqun kathir waaw nee na ñu bari daal di ñëw daal di teew sama jataay far tujj alay affaire bi nag daal di may tiital fa ra'aytu aliyan ma ci sayyidina ali qa'iman waaw mu taxaw baaran fil majlisi nekk ci jataay bi taxaw mu bare mu ne ma yaa bunayya li ma laa tatakallam parce que bi ma gisee mbooloo mi nag bari affaire bi daa mel ni damaa kii bouche bee mënatumaa wax affaire bi daal jaar tiital ma mu ne ma Seydina Ali ne ma yow sama doom ndax shérif yi mooy seen maam <laughs> ci Sayyidatu Fatima lañ jaar ah te mooy seen te moo moo doon borom kër waaye sama doom li ma laa tatakallam lu ndax doo wax xultu ma ne ko yaa abata yow sama baay xadir tujjaalay affaire yi daf maa ringi ringee de fa qaala mu ne ma iftah ubbil sa gémmiñ fa fataxtu fa tapala fii sa sittan Seydina Ali daal di ci tifli sa sama gémmiñ juróom ñaari yoon fa qultu ma ne ko lahu mais li ma laa li ma laa tukmilaha saban ma ne ko waalan moo tax doo ko matal juróom ñaar mu ne adaban ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam summa tawaara anni nee na mu ne ma boo gisee ma yem ci siis dama bëgga tegginoog yonent bay saab saab ni nga xam ne juróom ñaar la la defal ma ñëw di def lu toll ni lim def laay bañ ngir tegginoog moom nee na jekk rek gisatuma ko waaw fa qultu ghawas al fikri fi al qalbi ala durr après mbir yi di xóot mu mel ni dañ maa suub ci ay géej allahu akbar waaw affaire yi commencé leer muy wax wax yu leer di jàngal nit ñi ba ni nga xamante ne noonu kon loolu lépp eh, di ay témoignage yoo xamante ne ni day waral lii moom sawaay waxoon naa la bu dee ñoom ñii moom Euh, bariwul ñoom du du du du du du sujet de discussion mais nag dañ koy wax ngir euh, nit ñi euh, daal di xam lii quoi waaw waaw am na yeneen ak yeneen ak yeneen waaye dañuy yem nii léegi ñu ñëw lii li saaxibul ibriz foog naa loolu bu ko defee mooy tane comme ça ñu paree loolu jeexale <laughs> loolu insha allahu